di suuratul faadiha ak ci riñu waxoon walillahi alhamdu walminna ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim fariha almuxallafuuna bimaq'adihim xilaafa rasuulillah wa karihuu an yujaahiduu bi amwaalihim wa anfusihim fi sabiilillah wa qaaluu laa tanfiruu fi lxarri qul naaru jahannama ashaddu xarra law kaanuu yafqahuun suñu boroom tabaaraka wa taala li wax ne farixa almuxallafuuna ci laayaab li nga xamante ne mooy juróom-ñetti fukki beeg benn mu ne farixa daal di wo daal di nay bég dee ñi nga xam ne ñoom lañu bàyyi ca gannaaw keroog bi nga xamante ne nii ngay dem yow rasuulullah salawaatullahi wa salaamuhu alayhi ci xare bii di Tabuk gaa yi nga xam ne ñoom lañ bàyyi ca gannaaw ca naafiq ya nga xamante ne nii amuñ benn ngànt waaye daal bañoo na ànd ak yow moo taxoon ñu daal di dem ñoo ñële nag ñoom dañoo kontaan lool comme lañ doon wax naan gaa yi ñun moom de toute façon bu dara xewee daal ñu ne ñun daal qad axadnaa amranaa min qablu waaye yow ñun daal jëloon nañ matu matuwaay daal ci lu jiitu woon ñun daaloon avait bien vu suñu boroom nañ ne boo tax ñoom dañuy bëgg foog ne fii mu ne ils ont réussi une bonne opération quoi fii mu ne moom la fait que demuñ ah waaye yow génn nañ ci waaye vraiment ils ont bien vu daal ils ont bien fait suñu boroom ne moo tax ñoom mbëgg nañ ñoom ñi nga xam ne ci naafiq yam ñoom daal di woon des ca gannaaw woo léegi nag bi maqadihim ci seen dëju gi ñu dëju fii xilaafa rasulillah sallallahu alayhi wa sallam kay daal di mooy ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu demee ñoom ñu toog fii nag ñu dàpp nag dak ahaha fii mu ne moom suñuy mbir baax na de léegi nag ñu teg fanaan lan <laughs> wuteeg yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci ñàkk dem dekk ci gannaawam wakarihu ñu bañ an yujaahidu ñu bañ ca ba dëj ci naaj an yujaahidu ñu daal di jihaad bi amwaalihim ak ci seen alal dépensé keroog yonent bi alayhi salaatu wassalaam di soññu nit ñi bañoon nañu lool ak nay dugg leen waaye dara mbiru waay yow lislaam fan lool moom ay mbiru yàq la ñooy tax moom ñoom ñu bañ daal di jihaad daal di kër këri ci seen alal yi wa anfusihim joxe seen bakkan daal di dem ci xare bi fii sabilillahi ci yoonu yàlla wa wu ñu tega ci woon doon wax laa tanfiru di waxante ci seen biir ñoom naafiq yi comme ni ñu ko gise woon ci nettali bi naan laa tanfiru é yéen seen yéen di waxante seen biir naan yiin la ñuy wax de gis nga bu leen fi nekk di gaaw di génn di jëm fan ci ay jihaad ak yooyu mooy lan ay ay ay ay ay lii mooy lan fil harri rawatina ci tàngoor bii ndax comme niñ la ko waxe woon comme na al imaam ibn Ishaq waxoon rahmatullahi alayhima ne mbir mi daa xewoon jamono joo xamante ne nii dafa taroon lool ci nit yi ba pare mu nekkoon jat bu dëkk bi wow ko affaire bi tàng jër xar mu tàng jër léegi nag mu ngi noonu la ñu naan laa tanfiru fil harri canicule la woon waaye lu ngeen di génn di gaaw di jëm naan lan ay jihaad yi da ngeen dof les fous de yi mooy lan waaye yéen bu leen fi dem di xare ji naaj wi de di génn xul wax leen yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam naaru jahannam yëgal leen na gis ngeen safaraaw jahannama de ashaddu moom moo gën a tar xaranab tàngoor de law kaanu yafqahu nekkoon na ñoom naafiq yi ñoo xamante ne nii seenu dégg-dégg daal di woon nay xóot waaye nag seen dégg-dégg xóotul wal yadhaku qalila suñu borom tabaaraka wa taala ne nañu reetaan qalilan lu néew wal yabku kathira nañu reetaan lu réew fii ci àddina mooy yi ñuy def yépp di kekk jullit ñi bu leen lu metti dalee wala ñoo xam ne dañuy soxla ndimbal ñu bañ ba pare di leen kekku di leen reetaan ay waaye nañu lu néew de te xam ne àddina la ta soriwul ta du yàggu de wala yabu kuuta nañu waajal nag tey jooyi kasiiran lu bari ëllëg ci li nga xamante ni mooy safara suñuy dugg te dañu la ñuy béel de jazaa mu nekk ak pay bi ma kaanu yaksibun ci sababu li nga xam ne moom lañ doon fàggu mu ne wa yonent bi alayhi salaatu wassalaam fa in rajaaka allahu ila taifatin minhum mu ne ko fa in rajaaka allah bu la borom bi tabaaraka wa taala daal di defe daal di lay delloo daal di lay delloo ci sa xare bi nga jëm waxoon nañ la saar bi dafa am yoo xam ne mooy laay yii depuis li laayab fanweer bi ak juróom-ñett mooy laayab 38 bi ba ni saar bi di jeexee mooy ne daa am yoo xam ne daf cee wàcc ba yonent bi alayhi salaatu wassalaam di waajal xare bi ak bi nga xam ne mooy ci yoon wi ak tamit yoo xam ne ba mu ñibbisee léegi moo dax fii mu ne ko fay rañaakallahu bu la borom bi tabaaraka daal di delloosee ilaa fi nga xamante ne nii mooy mooy fële ci ghazwatu Tabuk ca Qaysar ilaa taifatin def daan nga gañe wala boo xare du am nu ci man di demee yaay gañee ilaa taifatin ci mbooloo minhum ci ñoom naa naafiq yi nga xam ne jotuñu woon a génn ndax am na ci ñoom ñoo xam ne ñoom génnoon nañu ñi ñi ñi dem génnuloon nag raw mooy ñi seen kilifa yi ak ñu bari ci ñoom mu ne nag bu la delloo ci ñoom fasadanoka ñu bàyyi ba dara xewaat ñuy ñëw nag di jaay ak ak di jaay ak ak opportuniste ñaan dañ lay sàkku ndimbal nag liy xoroo leel xoroo ji ngir génn ak yow ànd ak beneen xare ngir wane ngir daal kamu fule wu daal xam nga fii dañoo bayoon dafa muus beneen ñëwee dañuy gaaw ñëw ne leen tamit alayhi salaatu may ñu ñu dem ngir wan gaa yi ne gis ngeen bële woon amoon nañu ngànt lu jub dee bu ñu la waxee loolu di la ñaan ndax ndimbal ni mooy ndigal ngir génn ak yow ci beneen jiyaat faqul wax leen lam taxruju mukk mukk mukk yéen du ngeen génn maa yaa ànd ak man de rasulullah sallallahu alayhi wa sallam abadan ba faw mukk walan tuqaatilu te du ngeen xareet mukk ma ya ànd ak man aduwaa ab noon de innakum ndax yéen ñii raditum daldi woon ngeen gërëm bil qu'udi ci dëju daal di toog fii daal di wute xareb Tabuk bi aw awwala marra lu jiitu woon tey jii ngeen may laaj muy ca Tabuk ba ma leen soxlaa ngeen bañ kon nag tey faqudu waay waay dëju leen naa la xaalifiin ànd ak ñi nga xamante ni ñoo wute te duñ dem ci xare bi wala tusalli suñu borom nag na yonent bi alayhi salaatu wassalaam gisoon nañ ci jotaay bee weesu nee woon na ko boo boo nga ñaanal leen jéggal wala nga ñàkk leen a ñaanal jéggal boo leen ñaanaloon jéggal soixante-dix fois du mënul jéggal ba mukk duma leen jéggal gaay yi mu ne nag yonente bi alayhi salaatu wassalaam ci laayaat juróom-ñett fukk bi ak ñeent mu ne ko wala tusallit bul julli ala ahadim ci kenn minhum bokk ci naafiq yi maata bu faatoo bu kenn ci ñoom faatoo yow rasulullah sallallahu alayhi wasallam bul julli ala ahadin ci kenn minhum abada ba faw wala taqum ala qabri te nag bul taxaw fi nga xamante ne mooy mooy ca ca ca ca xabroom di ko ñaanal yërmande innahum ndax li tax loolu mënatoo koo def te loolu mooy dama la koo tere man sa boroom tabaaraka wa taala mooy innahum ñoom naafiqi de kafaru dañoo weddi billaahi ci seen boroom tabaaraka wa taala wa rasuulihi ak ndawam bi salawaatullaahi wa salaamuhu alayhi wa maat wu ñu génn àddina wa hum faasiqu nekk ñoo xam ne ay génn topp lañu génn topp li nga xam ne mooy sunna yonent bi alayhi salaatu islaam kon nag lii nii li taxoon mu wàcc mooy Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa ardaa keroog bi nga xamante ne nii ci na Abdallah ibn Ubay président nafiqi parce que après Tabuk la génn àddina léegi nag bi mu faatoo doom ji bi muy waaj a faatu doom ji bon muy Abdallah ndax doom ji moom moom ñoo bokkoon tur muy saxaaba bu baax bokk min xiirati saxaabati rasulillah alayhim afdalus salaatu alayhi salaatu wassalaam radiyallahu anhum abdallah ibni abdillah ibnu ubay ibn salul dafa ñëw baayam kii mu ñëw yonente bi alayhi salaatu wassalaam ne ko damaa bëggoon ne ko sama baay de moom daa feebar lool te yàq yàpp na day génn àddina léegi nag mu ñaan yonente bi alayhi salaatu wassalaam mu jox ko yéere bi mu sol ngir mu daal di koy summi jox ko ko mu nem solal ko baayam ndax xam na baayam kaccoorte gi mu ne woon léegi nag mu léegi nag bu yonente bi alayhi salaatu wassalaam daal di summi yéeréem daal di koy jox mu dem solal ko baayam léegi nag bi baayam gaañoo mu daal di ñëw ne ko ah mujj na mujj na mujj na noppalu ko daal mujj na gaañoo léegi nag li ma bëggoon damaa bëggoon yow yonente bi sallallahu alayhi wasallam nga ñëw jullee sama baay mooy léegi nag bi yonente bi alayhi salaam na lay jóg Seydina Umar ibn al-Khattab daal di téye ci yéere bi ne ko oh, xëcc yéere yonente bi alayhi salaam mu ne ko <laughs> mu ne ko yonente bi alayhi salaam ngay jullee kii huwa oh, ah, moom mooy Abdallah ibn Ubay ah. mu ne ko waa Umar wa mu ne ko léegi waa mu ne mu ne ko mais sa borom dalaa tere nee na bu ko jullee mu ne ko déedéet sama borom waxuma mu bañ koo jullee dane istaghfir lahum am la tastaghfir lahum wa in tastaghfir lahum sab'ina marra falan ya'lamu sab waaw sab'ina marra foofu rek lay mor al imaamul Buxaari <coughs> rahmatullah alayhi noonu la ko ëndee wallahu huwal Buxaari rahmatullah alayhi wallahi faqhal Buxaari <laughs> fii taraajume al imaamul Buxaari yi moo yéeme rahmatullahi alayhi wa radiya anhu yonent ma lay saar saam ne non sama borom dane ma njéggal leen wala ma ñaan ma ñaana leen njéggal wala ma ñàkk leen a ñaanal njéggal bu ma leen ñaana leen njéggal li nga xamante ne mooy euh, Eh, eh, soixante-dix fois moom itam falan yaghfir allahu lahum moom du leen jéggal léegi nag Seydina Omar mu ne moom mu yonent ma ne saa saam ne ko sama boroom parce que mooy laaya bi àggul woon comme ni al imaamul Buxaari comme ni ko al imaam al-Hafiz ibn rahmatullah alayhi ci fi nga xam ne mooy Fathul Baari bi muy shara Sahih Imaam al-Bukhari noonu la ko leeral rahmatullahi alayhima mu ne kon sa borom ma jéggal leen leen a jéggal loolu la bu ma xamoon ne sax ma leen jéggalee lu ëpp soixante-dix dina leen jéggal comme leen mu dem yonent wala saar saam après mu ne kon Omar bàyyi bàyyi kon sama yére ma dem bàyyi ma ma dem Seydina Omar ba mu dem moyow nag moo léegi ba mu demee jullee ko ba pare léegi nag suñu borom nag ci la wàcc laaye bi ne ko walaa tusallita bul julleeti de ala ahadin ci kenn minhum ci ñoom naafiq yi maata abada koo xam ne faatu na ba faw bu ko julleeti mu ko walaa taqum ala qabri te boo fekkee ñu denc ko wala boog jullee te tamit bul dem fi nga xamante ne mooy xabroom di ko ñaanal ndax ñoom kat dañoo weddi seen borom wa maatuñu faatu waxum faasiquuna duñoo génn ci lislaam ndax dugguñ ci woon sax kon nag loolu la léegi nag yonent ma lay saab saab dane woon moom dañ koo tànn loo lool la waaye après la ko boroomam ne ko ñooñu bu leen jullee dëppoo ak li nga xam ne moom la seydina wa mawlaana Umar ibn al-Khattab al-mulhim radiyallahu ta'ala anhu wa arda daldi wax wallahu ta'ala